al-Mughira ibn Shu'ba gis nañ ni mu def mooy dafa rey ay nit laata muy tuub jaar fa ñëw daldi tuub si waaye yonent mi alei satu salaam lu mu ko wax lan la ko wax amma al islaamu fa aqbalu amma islaamuk amma islaamuka fa aqbalu kanta sa diine ji mooy lislaam gi nga gi nga gi nga ne moom ngay dugg lool dinaa ko nangu waaye kantaa sa alal jii nga fi indi ndax Seydina Abu Bakar dana ko yow bi mu ko gisee alhamdulilah ne ko foo foo jóge Misr mun ne ko waaw mu ne ko ana ña nga àndaloon almaalikiyu mu ne ñun ñëpp rey naa leen yor seen alal moo ne nii yonent mi alayhi salaatu salaam nag ne ko sa alal ji duma ci laal dara tuub nag dinaa nangu sa tuub sa dugg ci lislaam duma ne duma la rejeter waaye kantaa alal gi duma ko laal loolu la mooy il faut la différence alal du lewul ba la sant loolu nag rawatina suñu kilifay diine yi mooy ab dëkk réew moo xam ne wala boobu dëkk boo xam ne dëkk diine lañ ko xame warula nekk plaque tournante xaw ma tournante de drogue jaaykatu drogue wala luumalkat yi ku bëgg a luumal dara fa ngay rawe ñu jàpp ne loolu noonu day wane ne fii fu màgg la yaa subhaanallah loolu de bu ma ko déggul woon de ku ma ko nettali woon ma foog ne ma ne loolu du dëgg mais nag dégg naa ko indal wolof yi yéen nahnu dégg naa ko ci wolof yi ndeysaan ñuy bàkkoo ba ñoom ñépp en tout ca ña ma ko dégg ñuy bàkkoo këne sëriñ diw moom gaa yi euh, fraudeurs yi nii mooy gaa yi jóge ay gàmdeeg yooyu di fraude kii bu ñu masee am benn euh, kii bu ñu euh, fraude yi ba rëcc douanier yi dëkk boobu lañ naan fes dugg fa bu ñu fa duggee rëcc nañ mais ñu koy waxe ci toogu loolu mooy wane ne cëm mais mais da naan mais ñii est-ce que toog nañ une seconde di xalaat ci li nga xam ne moom lañuy ñuy jéem màggal yonent mi aleyhi salaam ban dëkk moo gën Medina sa dëkkub sëriñ a gën Medina bu yonent mi aleyhi salaam kii bi mu fi indee alal ju lewul yonent mi aleyhi salaatu salaam ko man dangaa tuub si indiwaale alal man sa tuub gi dinaa ko nangu alal ji soxlawu duma ko laal duma ko laal duma ci laal dara yow ngay bàkkoo ne alal ju ñu luubal rek gaay bu ñu rëccee duwaañ yi fi yéen ñi ñëw te ku fi ñëw rëcc yaa subhaanallah en plus moom beneen affaire muy li nga xam ne mooy li sëriñ si di def ñenn ñi mooy yow sa taalibe ak ku man di doon bu fi indee alal joo xam ne xam nga ne lewul bu ko jël yonent ma ne sarsam ba mu koy def ci mbooloo mi la ndax jàkke ji la ne saxaaba yaa nga fa radiyallahu anhum mu ñëw waaj Seydina al-Mughira bi mu agsee nee na man dama ñëw Seydina Abu Bakar laa laa laa miinoon ci mbooloo mi moom la miinoon te après ci moom la doon ne maa ngi ko fekk ci jàkka ji ak saxaaba mi radiyallahu ma ñëw ne damay tuub ne bi ñëwee la na al-Mughira ibn Shu'ba yonent ma ne saar saam kontaan ndax doonul woon dañ di bëgg nit ku jóge safara di ñëw àjjana ndax ne ci kéefër mooy yaa ngi ci safara boo ci deewee waa imaginer buur yàlla def nga ñëw nag ñëw ci moom moom mi nga xam ne mooy àjjana ji day kontaan te lool rekk kay mébétam voilà mu kontaan waaye bi mu yëgee ne alal jii nag mu ne ko am ma islaamu ko faaqbal kantaa sa alal ji duma ci laal dara kon loolu la sa taalibe lu mu rëy rëy rëy directeuru LONASE la alal ji muy indi bu ko laal fu mu koy jële bu ko laal parce que loolu dafa xaraam bu ko laal ndax loolu dafa xaraam nga ne man du ma ko laala ah. alal jii du ko laal voilà kantaa dangaa ñëw ngir xaw ma leneen loo xam ne moom lu baax la loolu mën naa koo nangu waaye kantaa sa alal ji duma ci laal dara kantaa sa alal ji duma ci laal dara noonu lañ war a doxale loolu lañ war a doxale du ku ku kii rek ñu koy tagg ndax boroom xam alal la ñu koy tagg noonu kese déet yow bu dee leer na alal ji kii ay activité dara jubu ci yow danga ko war a tere boo teree mu bañ nag alal ji nga tere ko ko mu ba mu même bu ëndee alal ji nga ne noo man duma jël alal ji neex na lool bari na bu ma ciy jëloon daanaka suñu cérémonie bi dinañu fajal lépp ba mu des waaye duma ci laal dara comme li yonent mi alayhi salaatu salaam wax al-Mughira ibn Shu'ba alal day lew moo tax ay luubal yooyu alal ju luubal laa yaqbalu llaahu la Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu comme ni mu ci sunanu Tirmidhi mooy premier xadiis bi laa yaqbalu llaahu salaatan bi geyri tahuur wala sadaqatan min ghulul seydina abdullah ibn omar mu ne yonent bi aleyhi salatu wasalaam nee na buur yàlla de du nangu laa yaqbalullah buur yàlla du nangu dara la dul nangu salaatan ak julli goo xam ne eh, eh, kii amu ci eh, mooy njàpp amul mooy waa ji jàppul voilà laa tuqbalu salaatun bi ghayri tahuur wala sadaqatun min ghulul min ghulul min ghulul mu ne laa tuqbalu mooy buur yàlla du nangu salaatun julli benn julli bi ghayri tahuur tahuur ja ju amul laab ñu julli ju amul laab buur yàlla du ko nangu wala sadaqatun waxatuma balaa nag caagan du rawatina waaye du nangu benn saraxe boo xam ne waa ji dafa sàcc alal moo xam nu mu ko mën du luubale mu daal di koy luubal ne da koy saraxe nga gaa xam ne pour ñoom loolu ça recycle leur argent wala day da leen di kon day day day day kii seen conscience quoi mooy ni ñuy def dañuy fexe jël ci alal ji alalu sàcc ji wala alal ju alal ji ñu braqué alal ji nga xam ne sàngara lañuy jaay wala produits yu illicite yi ay ay ay ay transporteur de sàngara lañ ak ay bière ak yu mel noonu ci yooyu la ñuy xëy ak après nag foog nañ ne buñ ci jëlee dara jox ci sëriñ bi daal di ciy saraxe yor ci seen ndey ak seen baay ñu foog ne affaire bi baax na kallaa loolu taxul mu baax jamais jamais jamais jamais jamais loolu du tax mu baax dara loolu recyclé wul dara déedéet loolu baaxul alal jooju baaxul voilà kon loolu tamit lu am solo la muy ci xew-xewu al-Mughira ibn Shuba bi nga xamante ni noonu tamit la euh, euh, euh, noonu la doxale lool bi mu ñëwee yonent waaye saa saa loolu la ko wax sa alal ji duma ko laal mu leer te lool il faut le faire publiquement bu dee ne publiquement la ñëwee fa mu ñëwee waaye bu dee mën nga koo wax ci sutura bu ko defee moom après dootu ko def waaye léeg-léeg da koy def ngir jàngal ñeneen ñi ñépp xam ne lii nii warul waaye tagg rek di kii ndax non ndax boroom alal la déedéet ra'aytu an-naasa qad maalu ila man man laysa 'indahu maal wa man laysa lahu maalun fa 'anhu an-naasu qad maalu déedéet loolu baaxul géng rek jëm tout le temps ci ñi nga xam ne ñoom ñoo alal ku amul alal gaa yi bala déedéet loolu du curseur bi kon loolu lu am solo la